alimamu alxafidu nnawawiyu rahimahullahu taala mu teg ci beneen xadis muy xadis mille quatre cent cinquante six wan abdillahi bnu xubaybin bi dammi lxaa'i lmu'jamati radiya allahu taala anhu annahu qaala qaala lii rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam iqra qul huwa allahu ahad wal mu'awwidatayni hiina tumsi wa hiina tusbihu thalaatha marratin takfiika min kulli shay rawaahu abu daawud rawa tirmiziyu rahmatullahi alayhima wa qaala hadiisun hasanun sahiih kon al imaamu al haafidu nawawi mu tekki hadiis bi mu ne waan Abdillah ibn Xubayba mu ne mu ngi jëlee xadiis mille quatre cent cinquante six ci saxaabu boo xam ne mu ngi tuddoon Abdullah di doomu Xubayba mu woo ba wax nag nan nga koy dopte ndax bokkoon na ci engagement yi nga xam ne waxoon na ko moom al imaamul xaafidu Nawawi ca indi ca ca introduction bi ngir nga bañ jaawale li nga xam ne mooy nga bañ a juum ci ni ñuy takk kàddu yi Allahu akbar mu ngi noonee wa uwashihu maa yaxtaaju ila dabtin aw sharxi maanaan xafiyin bi nafaa'isa min at-tanbiihaat waxoon na loola kon mu ne Xubayb nag bi dammil xaa'i xaa'i al-mu'jama bi nga xam daa am tomb noo koy def da nga koy damma wax xabiib de wala xi déet xu bayb tasxiir radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci moom gërëm ko annahu qaala nee na qaala li rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daf maa wax man ne iqra ne ma jàngal qul huwa allahu ahad saar boobee di suuratul ixlaas jàng ko bam jeex bismillahi arrahmani irrahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad wal mu'awwidatayni waaw ak ñaari saar yooyu nga xam ne moom la ñuy musloo muy qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas ñett yëpp nag moom la ñaar al mu'awwizat boo boolee qul huwallahu ahad qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu rabbin nas moom lañ naan al mu'awwizatu buñ la nee al mu'awwizatayni nag boobu mooy qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas mu ne xiina tumsi jàngal loo qul huwa allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas si jamono ja ngay xëy ba ngay gontoo wa xiina tusbihu ak jamono ja ngay xëyee salaasa maraat jàng ci jàng leen ñetti yoon ah takfiika dina la doy min kulli shay waaw bépp musluwaay bépp ñaan booy utiliser ngir borom bi musal la ñetti saar yi boo ko waxee ñetti yoon doy na la waaye takfiika min kulli shay dina la fegal ci lépp loo xam ne moom ngay ragal la waaw akbar mu ne xadis bi rawahu soloo na ko Abu Dawud dal imam Abu Dawud as-Sijistani rahimahullah wa Tirmidhi kal imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala moom mi ngi ko soloyo daje dégg ne xadithun xadis la xasan bu baax saxiixun bu wér léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñoom dong ko solo ñu ne la déedéet ñeneen imaam yi nga xam ne Ahmad lañu tudd ñoom ñaar ñoo ko solo ak ñoom ay fay taxriij buñ koy def ñi ñuy tudd fii kan moo fi tudd Ahmad Ahmad imaam Ahmad xanaa xolom <laughs> musnad ma waaw kay al imaamu Ahmad ibnu Muhammad indi ko benn bërëb musnadul ansaar xadiis Abdullah ibnu Xubayb ak keneen kan moo tudd Ahmad hmm? keneen kan moo tudd Ahmad man an-Nasaa'i Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdurrahman an-Nasaa'i waaw ah, ñoom ñooñu ñoo ko solo rahmatullahi ala al-jamii al-imaam Abu Daawud awwalu kitaab al-adab abwaabu nawm baabu maa yaqulu idaa asbaha mu ne haddasanaa Muhammad ibn al-Musaffaa mu ne nettali suñu sëriñ bi Muhammad ibn al-Musaffaa ibn Bahluul gis nañ ko it al-Qurashi Abu Abdillah al-Himsi al-Haafiz rahimahullahu ta'aala borom Taqriib at-Tahdhiib nee na saduuqun lahu awhaam wa kaana yudallis ku dëggu la waaye am nay def def la te doon def tadlis mooy bu nee an moom yoboo nga seetaan qaala mu ne haddasanaa mais fii nee na haddasanaa mu ne nettali nañu Ibn Abi Fudayk muy Ibn Abi Fudayk di Muhammad ibn Ismaïl ibn Muslim ibn Abi Fudayk Dinar ad-Dili mawlaahum Abu Ismaïl al-Madani si woon ci Ibn Abi Fudayk ne woon fële ca Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àddina ah, l'an deux cent am na ay wute rahimahullahu taala moom saduq la borom Tahrib at-Tahrib wax ne ku dëggu la qaala mu ne axbarani ibn abi Zib mu ne ki ñu nekk mooy ibn abi Zib moom comme moom rek ibn abi Fudayk comme ibn abi Zib mooy seen maam di sori lañ leen di dàkkantele ibn abi Zib mooy Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith ibn abi Zib Hisham ibn Shu'ba ibn Abdillah ibn abi Qays ibn Abd Wudd ibn Nasr ibn Malik ibn Hisn ibn Amir ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Amiri al-Makhzumi bokkoon ci waa Quraysh si yowoon ci ibn abi Zib génn àddina lon son cinquante huit moom ak ñoom imaamu Malik ñoo ne woon Medina moom nag moo magoon parce que l'an quatre-vingt-dix te imaamu Malik quatre-vingt-treize jàpp quatre-vingt-quatorze waaye mu ngi génnaat na moom euh, li nga xamante Ibn Abi Dhi'b l'an cent cinquante huit ci wute bu ci am bu ndaw rahmatullahi alayhi an Abi Asid al-Barrad mu jële ko ci naan Abu Asid bi Asid ibn Abi Asid Yazid al-Barrad Abu Sa'id al-Madani rahimahullahu ta'ala Hmm? Ah, moom mi saduq la borom taqribu tahdib wax ah génn àddina ci njàlbéenu xilaafa Abu Ja'far al-Mansur rahimahullahu ta'ala an Mu'aaz ibn Abdillah ibn Xubayb mu jëla ko ci Mu'aaz ibn Abdillah di doomu saxaaba bi nettali xadiis bi muy Mu'aaz ibn Abdillah ibn Xubayb al-Juhaniyu al-Madaniyu génn àddina 118 nekk saduqun la borom taqribu tahdib wax ku dëggu la rubbama léeg-léeg wahim mu def defle an abihi mu jëla ko ci baayam di sahaaba bi di abdillah eh, ibnu Xubayb al-Juhani al-Ansaari xaliful ansaar la mooy daa newoon seen allié ah sinon ci waa Juhayna la bokk rahimahullah wa radiyallahu anhu al-Madani yu kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko sahaaba la woon radiyallahu anhu annahu qaal xaraj naa xoola xadiis bi daa am lu ko war a woon mu ne xaraj naa dañoo génn ma fii laylatin matarin fii laylati matarin nañ gis mi Tirmidhi nan la koy solo yooyu mu ci yan kàddu mu génn ci guddi goo xam ne gu bari woon taw la wa zulmata lëndëm këriis shadidatin lëndëm wa zulmatin shadida waaye lëndëm goo xam ne àgg na ci këriis waaw wolof bu la ne ñuul kukk weex tàll lëndëm këriis <laughs> waaw yooyu ay kii yu feddal la yu war ne mbir mi da koo doon lool waaw waaw wa zulmatin shadida ak lëndëm gu tar lëndëm këris boole ko taw bu baree baree bare bañ génnee lu ñu doon def natlubu rasulallah dañ doon seet yonent bi alay saat ngir dankel bi li yusalli yàlla naa ngir mu jiite ñu waaw pa dañoo toog ah heure ñu doon wala jiite jot gisuñu ko léegi nag ñu dem di ko seeti <laughs> waaw fa adraknaahu ñu daal di daweeg mu ñu ñu dab ko nag fa qaala mu ne asallaytum mu ne leen julli ngeen mu ne moom falam aqul shay'a mu ne man waxuma dara fa qaala mu ne ma qul waxal falam aqul shay'a nee na waxuma dara summa qaala yeneen saa saam teg ci ne ma qul waxal falam aqul shay'a man abdallah waxuma dara ibnu xubayb summa qaala mu ne ma qul fa qultu ya rasulallah sallallahu alayhi wasallam ma aqul <laughs> ma ne ko waa ah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam waa lan laay wax yaa ngi ma naan qul lan laay wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na qaala mu ne ma qul huwa allahu ahad ne ma waxal qul moom mooy yàlla ahad kenn la mu ne ma wal mu'awwidatayni waaw booy saar boobu wax ko ak ñaari saar yi nga xam ne moom la ñuy musoo de qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu rabbin nas hiina tumsi jamono ja ngay gonte wa hiina tusbihu ak jamono ja ngay xëyee thalatha marratin ñetti yoon takfiika dina la doy min kulli shay ci lépp voilà la ko indi lépp mbon gooy ragal bi ci muslu saar yi dina la doy wala bépp loo xam ne moom ngay musloo di ko jàng ngir am ci musluwaay wala di ko ut ngir mu lay musal ñetti saar yi wax ko ñetti yoon boo xëy boo gonte ak ñetti yoon boo xëyee doy na la sukk waaw allahu akbar kanta al imamu abu isa rahimahullahu taala muy al imamu tirmidhi ndax dane moom itam solo na ko wa qaala hadithun hasanun sahih mu ngi koy abwaabu da'awaati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabun mu ne haddathana Abdullah ibn Humayd Abdu Abdu ibn Humayd <laughs> mu ne nettali nañu moom al imaam at-Tirmidhi suñu sëriñ bi Abdu ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kisiyu rahimahullahu ta'ala génn àddina deux cent quarante-neuf rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Muhammad ibn Isma'il ibn Abi Fudayk gisoon nañ ko fee dane woon rek ibn abi fudayk mooy nii la tuddoon muhammad ibn ismail ibn muslim ibn abi fudayk gis nañ ko sànq dinar ad-dili rahimahullah qala mu ne haddathana ibn abi dib gis nañ ko sànq an abi sa'id al-barari gis nañ ko sànq an mu'adh ibn abdillah ibn khubayb gis nañ ko sànq an abihi mu abdullah ibn khubayb radiyallahu anhu annahu qala kharajna fi laylatin ah, muti matira gis nga fii xarajna fi laylatin matira wa zulmatin shadid mu ne xarajna fi laylatin matira dañoo génn ci euh, euh, guddi goo xam ne gu doon taw la bari ndox wa zulmatin shadida ak lëndëm gu tar natlubu ñuy sàkku rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam lana ngir mu jiite ñu qaala fa adraktuhu nee na ma fii fa adraktuhu wala da dafa defoon nu daan nu maasoon nuun mooy dafa pluriel fi mu ne ma dab fa qaala mu ne ma qul mu ne ma waxal falam aqul shay'a waxuma dara summa qaala mu ne ma qul waxal falam aqul shay'a waxuma dara qaala mu ne ma qul waxal fa qultu ma aqulu waaye ni saa sala yaag maa waxal lan laay wax qaala mu ne ma qul la qul huwa allahu ahad wal mu'awwidatayni hiina tumsi wa tusbih thalatha marratin takfika min kulli shay'in allah waaw mu ne ko waxal qul huwa allahu ahad ah qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu rabbin nas mooy al-mu'awwidhatayn boo xëyee boo gonte ak boo xëyee ñetti yoon dina la musal dina la doy ci lépp voilà mu'awwidhatayn nag dañuy wax mu'awwidhatayn mais dañuy wax mu'awwidhatayn bu déggu ne mu'awwidhatayn nga naan koy eh fut déedéet moo tax borom eh, kii tuhfatul ahwazi mu ne al-mu'awwidhatayn bi kasril waawi wa tuftah ay qul a'udhu bi rabbin nas wa qul bi rabbil falaq voilà waaye loolu dañ koy kasar waaw bi mu aw wi waaye mu aw wa tuftahu mu aw wa voilà kon nag mu ngi noonu kon lii nii mu nekk ay saar yoo xam ne suñu lëkkaaleem ak suñu bunt bi mooy ngëneelu jàng lii yonent saa salaam jox Abdallah ibn Xubayb bu joxaale ko xeetam nit ki bu bëggee am mus loo xam ne moom lay muslu musluwaay na jàng yii te nag bu ko defee bu ko amee na ko leera tag fii ka dina la doy ci lépp laa wax waaw boo ko amee jàppal ci boo ko manee booleeg leneen man ngaa boole kenn waxu la booleeg leneen daa xaraam waaye dañ lay wax ne le lii doy na la waaw doy na la sëkk yooyu doy nañ la ci protection waaw waaye it tag fii ka min kulli shay lépp loo xam ne luy gaañe la luy indiwu aya mooy ne ñoom doy nañ la ci waaw loo xam ne doy na doy na la sëkk doy na la waaye sikk newul ne gis nga yonent bay saa li mu joxe ni mu simple ni mu simple ni mu simple moom yonent saa salam accessible à tout le monde waaye bu xaabakat yi ñu la doon wax ci jotaay bee ñu génn wal iyaazu billah ak charlatan yi lan lañ def fexe nañ ba ñu bari ñu gëm loo leen ne lii de baax na waaye foo teg ñu loo xam ne ren saa saa nee na loolu boo ko defee <laughs> doy na la gaa yi ne waaye kon mooy doyu la wal iyaazu billah <laughs> moo tax nit boo ñëwee bari na ci. nit ñi ñoo xam ne buñ ñëwee ne la ah man de damaa bëggoon nga ay musluwaay laa bëggoon nga utal ma ko nga defal ma ko nga ne ko nga wax ko yi ne ko boo xëyee boo gontoo boo xëyee del takk ko qul huwallahu ahad bam jeex qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas wax ko ñetti yoon wax leen ñetti yoon saaboo gonte ak saaboo xëyee loolu doy na la waa ji dalay xoolaat bu dee ñeme na la dina la eh, xam nga ne waxuma la lool kese <laughs> ah. bu la ñemewul nag wala mu am kersa ci yow day ah dina kii rek mais loolu de toute façon bu génnee du ko def parce que danaan kii daa am lu may nëbb parce moom waaw ma ñëw jóge ndakaaru ba Cees amul dara lu may wax mu naan ma qul wallah qul a'udhu rabbil falaq qul a'udhu rabbin nas loolu daa jaroon may paas wal iyaazu billah waaye parce que dañoo loolu nag gàndum problème la bokk na en fait ci lu yiis yi nga xam ne moom la bu xaabakat yeeg ñi naan ay sëriñ lañu yooyu saxal jëmbat ko ci xolu jullit ñu bari te loolu moom kooku di ko def bu dee ko xam la day nekk yéefér parce que lan kàddug yàlla la jàpp ne lu dara am na lu ko gën a baax waaw mooy vraiment dañ lay yóbbu loolu moo tax gaa yooyu seen dangerosité ci société grave mooy ñiy gisalaate gisaanekat yi bu xaabakat yi waaw bu daray xew ñu naan am nañ luñ ci xam waaw ñoom xam nañ ne nii lay demee di kàcc rek waaw ay lii wak lii ñooñu ba pare na la dañ lay utal loo xam ne ñoo lay pro yaa yow nag say mbir daa commencé ubbeeku te xam nga yenn yi bu la ko yàlla joxee foog ngay muslu ci cat foog ngay muslu ci làmmeñ foog ngay muslu ci bët waaw moo tax it fekk ma kër ga bés sàngam bu suuf seddee nga ñëw dina am yu ma la jox laajuma la dara nag wal iyaadu billah boo jëlee nga dem nga def boo gisee lu la doy après boo loo ma jox baax na wal iyaadu billah loolu appaa la oos la moom la tendre ngir yàqal la ngir tafu sa ngëm yàlla gisoon nañ man ataa arrafan ci jataay bi yoneen saa saa li waxoon ku dikkal kuy jéem a xam-xamlu waaw naan la ci alquran rek la ñuy lëgéey wal iyaadu billah waxoon naa la ay psychologue lañ ay kazzabuna lañ ay menteur lañu ay boni menteur lañu sublime mensonge la ñuy def waaw duur yu rëy dañoo xam ne rek yéen loolu ngeen di gëm naan alquran ñoom ñuy waxe alquran wax naa la bu ñu demoon foo xam ne du ñu tudd alquran leneen lañ leen di wax wal iyaadu billah ay psychologue lañ waaw dañoo jàng kese société bi ak gaay yi ñuy dunde ñuy waxe dañ lay gëmloo ne alquran baax na waaye doyul duñ la ko waxe noonu waaye seen jëf ak liñ lay pousser lépp mooy loolu ngay gëm waaw waaw lii lépp baax na waaw waaye nag foog ngay foog ngay takk foog ngay sangu foog nga te kat yooyu ñu naan la ngay sangu ay turi jinne lay de léeg-léeg nag ñu wax la loo xam ne bindu bismillah wala ñu jël alquran bi juutal ko wala iyaazu billah def yu sànne ne la jëlal sangu wala iyaazu billah loolu moom bokkul ci li yàlla yónnee yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaw ay janaaru benn melo waaw way yu mel noonu ngay saraxe yu mel noonu ngir sa protection baax nangam ak nangam dinañ la lépp lépp luy shirk lañ lay xëccal euh, njàmbaasaale si tuuti loo xam ne ci alquran la jóge bu ko defee nga naan alquran parce que gëmloo nañ ne le alquran kese ak li yonent saa joxe dafa doyul fen àddina bi sa waay nan ngay mucc ci jinne yu bon yeeg te ñoom ay collaborateur u jinne yi lañ wax naa la njabarkat boo gis muy taxawaalu am na jinne boo xam ne moo koy moo moo moo ko taawu <laughs> waaw moom jinne bee ko taawu seytaane bee ko taawu waaw waman nan la ko waxe am na nu ko borom bi waxoon waaw waman ya'shu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytaana fa huwa lahu qarin ñooñu nag ñooy ñoo ñooy ñëpp rawatina nag njabarkat yi waaw waaw deme sa fi tuddug yàlla di tudd yàlla yii yonent bay saa salaam joxe waaye alquran ak sunna yonent bay saa salaam borom bi nee na automatiquement laa lay laa lay laa lay affecté boo xam ne mooy nekk sa lëkkaale mooy ànd ak yow foo ne mu ne ak yow moo lay pousser ci yi ngay def moo tax yu salte kese lañ mën a def rien que boo ñëwee fi ñu dëkk rek fi ñu nekk rek néeg bi ñu nekk te loolu wax naa la ñoo koy defaale tamit exprès tamit mais leew xam ne euh, dañ koy def exprès mais noonu lañ mel parce que dañoo salte da ñëw foofu ñàng ñëw gis mu rafet kii euh, toogaabul déedéet fu ñàng defal la ay boppi jaan fële wékkal la ko ci benn euh, jën benn poto bu taxaw fee nga gis ay affaire yoo xam ne yu salte jékki-jékki rek benn jaan traversé fële romb yooyu yëpp muy jinne bi moo soppalaku jaan daal di romb ngir ngir ngir la mu naan la bul bul bul bul bul def dara naan ah, la ko wax yow kay maa la ko wax tokkal rek <laughs> yooyu yëpp ngir impressionné la rek parce que saytaane bi nga xam ne mooy lëkkaaleem moom la mooy joué noonu rek seen cinéma bu yiis gi nga xam ne moom lañ ñëwee. waaw bokk na ci li gën bon ci ñoom mooy dañ lay yow am am kóolute ci yàlla la ñuy teggi ci yow yow jullit bi kuy ku ku faral di dem ci yooyu amul mukk moo tax kooku du gëm dogal waaw xoolal beneen problème bi ñu lay yóbbu doo am kóolute ci sa borom te doo gëm dogal amul dara luy xewlu anodin loo xamante ne yàllaay kesel déedéet non non foo jaar dinañ ne diw waaw yàlla de mooy dogal waaw loolu moom gëm nañ ko waaye lii ma dal moom du yàgg du ñàkk ne ah, ab soor la buñ ma sànni waaw keroog sax romboon naa sama wujju peccorga bi waaw bi may ñëw moom di ñu ngay wax ma ñëw rek ñu noppi waaw yow sa waay yow ñaata yoon ngay wax say secret nit ñëw nga wax leneen wala di muus muus lu di wax leneen te waxoo woon loolu wala nga noppi après da ngaa bëgg lépp lu muy wax yow boo ñëwee rek da ko war a fekk waaye loolu wasawaasu waswaasu shayaatiin la mooy jaf-jaf la seytaane yi yi nga xam ne seen mooy mooy mooy wa wa sharakihi waaw wa a'uudu bika min sharri shaytaani wa sharakihi biñ gisoon bee weesu yi nga xam ne mooy ay buumam yi nga xam ne ñoom lay xëcc gaa yi wa sharri shaytaan min sharri nafsi wa min sharri shaytaani wa shirki waaye wa sharakihi mooy xabaa ilam yi yi nga xam ne ñoom lay onse ñoom lay mbaali nit ñi di leen alak wal iyaadu billah waaw waaw après nag nga commencé nag di tuumaal nit ñi waaw di tuumaal gor ñi waaw ku nekk nga am loo ko loo ko sikk waaw lu la dal rek diw la wala ñoom daa wala ñoom demba wala ñoom astu wala ñoom Elisabeth yàlla moom du ci def dara bu neexee moom ak njàmbaaru boppam la moo jàmbaar manul woon a ñàkk a nii ndax moom mooy diw ndax moom mooy diw ak diw alors que bu dee ne bu dee ne nag neexul ñoom diw la léegi ana yàlla dogalub yàlla ci mbiri bu neexee du yàlla bu naqaree du yàlla léegi kooku mu ne la gëm na yàlla kooku gëm na yàlla kooku ñàkk na li gën a tedd lu nit mën a am mooy al imaanu billah waaw moo tax ñun suñu société yi vraiment c'est des sociétés malades yoo xamante ne gis nga ku topp xatta ñiy wax ci diine de ñu bari lenn ci ñoom yii lañu gëm waaw dinañ la man dañ la wax xadiis bi yeneen saa sa wax na lii waaye ci suuf ci biir lañ lay waxaale waaye boo ci manee boolaale ah, euh, xotti poftan nangam xotti poftan nan la bokke ci mpaj moo xam ne diinee ko jox bokku ci waaw dina la musal ci bët wal iyaadu billaah yéena ñeme yàlla kacc <laughs> waaw du du ay médecine traditionnelle léeg-léeg foofu lañ la koy jaaral naan la garab yi xob yi te l'islam bañu ko waaw l'islam lan la bañul yoneen saa salaam ba mu ñëwee Medina da leen ne gaaral leen ma seen yi ngeen di faje waaw lépp loo xam ne amut shirk loolu baax na waaye ñun li ñuy def lan la ñun lépp shirk la ak ganaar bu bleu wala genn ganaar wala xaru benn melo yooyu foo ko dégge ça sent li muy xeeñ mooy la njabar non loolu moom jabar lay gën a moom <laughs> waaw waaw moom jabar la gën doon waaw dem ba ca buntu almeer yi rendi ko fa loolu moom xërëm la loolu xërëm la amul lenn luñ la man luñ la man di wax xërëm la waaw bu ko defee say mbir dina ubbeeku waaw caaxaan ju mag ji ngay dugg yaa koy gañe yaay remporter trophée bi waaw wal iyaazu billah te ñun moom ñun africains yi waroon nañu xam ne yooyu bu doon dox caaxaan yi ñu bokk yépp di ko bokk ak ñeneen ñoo xam ne du ñuy africain amul benn boo xam ne ñun ñoo ci ñoo ci gañe <laughs> bu ñu ci gañee c'est rare gis nga caaxaan yi am ci àddina bi yépp tey jeexee bool amul benn boo xamante ni africain yi mas nañ koo gagné <laughs> waaw bu amee buñ ci gagné c'est te ñoom yépp seen lépp ci xool lañ lañ dëkk ak affaire xërëm ba pare naa la loolu mooy tax mu dox loolu moom bu doon ne loolu dëgg la mais trophée yooyu yépp du génn Afrique waaye dañ koy yor dem ñu ndulli leen wal iyaazu billaah lépp di caaxaan xattaa caaxaan ji sax gaa yi leen ci man nasaraan si ñuy wax te nasaraan bi moom léegi nag buñ nee ba ci biir naan non c'est que euh, africain yi dëkk ak ñoom wala ña bokk ci seen équipe yi te te euh, d'origine africaine ñoom ñoo demam ci ay sëriñ kaj kaj rek amul ci dara mooy lan il faut ñu justifier parce que pour ñoom nit waru la a aay nii rek ci benn mbir nii man ko gañe leen quoi wala am ko déedéet il faut nga jaar ci ci saytaane yi ak xooyeeg yu tilim yeeg yu salte yi wala iyaazu billah gis nga ñooñu xattaa ñëw liggéey ab ab tali sax dañ naan la ah ah foofu walla oh, dëkk foo xam ne virage la virage la yoon woo xam ne daa am virage bu rëy defuñu fa benn panneau ñu fa ay doodaan même buñ fa defee ay panneau di wax ne gaa yi wàññi leen gaa yi kenn du wàññi ni ñuy dawee mais oto yu fa ñëw ak oto yi niñ mel seen contrôle technique daanaka inexistante lépp di ay caaxaan rek joxe xaalis ñu jox la këyit gi ah ñu ñëw di dawe xel ci foofu di oto yi këpp di daanu di dee gaay di dee au lieu ñu xalaat ci raison seen wàllu xalaat rek ne waa du ñu xool ndax fii premièrement euh, zone accident accidentogène la ab virage la ba pare dafa sew ba pare gaay yi du ñu daw vitesse normale loolu au lieu ñu dem raisonner noonu déedéet dañ naan yii foofu guy ga fa ne waaw dem seeti buxaabakat yi nga xam ne ñoo dàq ci ñépp maaman yi nga xam ne mënuñu tus njabarkat yi ñu lekkati ñoom xaalis ne foofu daa am jinne waaw yoo xam ne ñoo dëkk ca guy ga te jamono yi nga xam ne ci la accident yi am ay doomam ñooy doxantu ci tali bi te ay doomam buy doxantu ci tali bi oto bu ko nara bu leen naralaal da lay wëlbati da lay këpp <laughs> lii képp ku ko déggul ci ñun <laughs> Sénégal mooy vraiment sa dégg yow bariwul en tout cas ci zone yi nga xam daa bari accident gars yi di la jox ay ay ay ay raisonnement yu farful yu mel nii lañ lay wax waaw bu ko defee au ñu defar taliba ñu dem di fa sotti soow wal iyaadu billaah duggati ci sirk ginatee garaaw di sotti ay soow fii ngir gërëmloo te nga xam ne nee nañ mooy mooy moo moo moo moo moo moo dëkke foofee jinne ba fa dëkk ngir mu bañ bi këpp li nga xam ne mooy oto yi wal iyaadu billaah te dañ koy def jekki geneen jéeya gu rëy amaat léegi au lieu loolu yee leen delloo leen ci seen borom déedéet ñu demati ci moom waaw naan lañ ko joxoon xam naa moo doyut wala daa am keneen ku ko merloo <laughs> lépp nekk ci ay fiction yu abstrait yoo xam dara amu ci xewul lu dul ci xelu ña koy xalaat ak ña ko gëm gis nga fii tubaab bi bu ñu amee zone yu mel noonu rut foo xam ne dafa dafa dafa courbé wu ba pare benn virage bu dangereux la premièrement dañu fay bind ne réduction des vitesses bu doon yow autoroute bi cent trente ngay daw boo waree jàdd foofu jàdd waay boobu te ñu defal la ko soixante dix wala cinquante ngay ñii ñu lay wàññil ba trente léeg-léeg fi gën a danger benn ngoog du ñu yem ci lool parce que xam nañ ne nit ñi loolu taxu leen a téye parce que radar la ñuy jël. benn radar boo xam ne képp koo xam ne respecté woo trente kilomètres yi ne moom ngay wàññi boo fi jaaree bu la nee rey flashé la di nga ko rëccu non seulement selon li nga daw dinañ la dindil sa permis bi nga xam ne ay points la dinañ am luñ la ci rocc la te xaalis bu bari di nga ko fay waaw bu ko defee ñëpp a yaw ñu toog nag daanaka doodoo fa déggati accident loolu la mais ñun au lieu ñu xalaat ci yooyu déedéet ah ah guy ga dégg naa guy googee waaw kumba nangam moo fa dëkk kàcc neen wal iyaazu billah li gën a ci mbir yi mooy yàq nga sa pas-pas yow moom xaw ma kan bi yeboo nga dem tuubi waat waaw waaye moom lam tu'min bima nuzila ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yow moom weddi nga gëmoo li nga xam ne moom lañu ñu wàcce ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy li gën a garaaw ci dangerosité bu xaabakat yi ak façon yooyu ñuy gisaaneeg maire yi ci koñ bi yor seeni pettaaw naan dañ lay seetal ak yooyu mooy li gën a garaaw li ñuy liggéey mooy yow ngëm yàlla la ñuy teggi ci yow def la yéeféer léegi ba pare nag ngay léeréwu foog na yaa ngi nekk jullit ba léegi ndeke yow ba nga nekkee yéeféer kenn xamul kañ la da duggaat ci diine ji wal iyaazu billah ndax gëmoo yàlla de waaw yow maaman yeeg ñi manu tus ñoom waaw moo tax façon yu mel noonu en fait bàyyi li leen yàlla digal te ñu ne ay jullit lañ def li nga xam ne mooy lu xaraam li nga xam ne xam nañ ne xil ne tel sharia da koy xaraamal ci ay ndëpp ay tuur dem ne diw daa feebar waaw yi yonent saa nii ci ruqya ash-shar'iyya yi nga xamante ne mooy yi ñuy fajaate ci wàllu sharia ay qul wallaahu ay ay ay ay ay ayatul kursi yooyu dooyu leen dañ ko dul xool sax dañ naan nañ dem ci seen ndëppi maam ya yóbbu fa waa ji tuural ko fa sotti fa ay soo def fa yu salte waaw léegi nag gaa yi nee nañ nag ñu bako nag waaj kii ñu ne nag wér na ah waaw moom de moom ba ñu ko fa yóbboo ba léegi ah moom kay alhamdulilah moom waaw bu commencé yëngu ñu demaat waaw la Cheikh Ibrahima al Khalil Khalil loo di wax mooy dëgg hafizahullah ay bandi lañ yoo xam ne ci biti lañ nekk mooy saytaane yooyu nekk ci ndëpp yeeg tuur yeeg yooyu jinne yooyu yoo xamante ne nii du yaa leen tàmmal di leen jox lekk bés bu añ bi yéexee ñu daal di lay fàdd seen mbokk ma wala kenn ci yéen ñu ne daaw ah, leen daaw leen waaw ñoom ñoo mer ñu dem dëppalati ko ko yu nga xam ne moom lay soxla waaw léegi nag ci noonu nga nekk ci engrenage boobu ba dee gaa yi naan ah, sawaay jullit la kooku fan la nekk jullit kooku yéeféer la bu yàgg waaw kooku yéeféer la bu yàgg waaw yéeféer la bu yàgg buy taxawaalu gëmut yàlla waaw te li ci gën a garaaw mooy dañuy woyofal dañuy ñàkkal solo alquran ak na ci sa xol gis nga liñ naan la waaw yooyu de baax na waaye noonu lañuy tàmbalee ba finalement yow mujj gi dootoo leen sax dootoo sa xel sax dootul demati ci yooyu lu la dal lu metti di nga xalaat lépp ba mu des yàlla sa xel dina dem ci yépp ba mu des solution yi yàlla joxe yonent bi saa saam joxe kooku après ñu ne la loolu jàmm la loolu fan la nekk jàmm moo tax ñun suñu société yi wallahi te ñi ci mujj bariwul aslahana allah wallahu taala